te bés boobu mu agsi ci waa bani Amr ibn Awf bokk ci waa ansaar yi nekk Quba foofu mu ne te loolu yawmul isnayni bésu altine la minn shahri rabi'il awwal ci weeru rabi'ul awwal muy weeru gàmm euh, yi raxmatullah alayhim nag ñoom dañoo wuute ci euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañuy commencer kañ li génn Makka après ñu ñëw ci lii nii mu wax ne rabiul awwal la woon ñoom dañu wuute yonent bi alayhi salaatu wasalaam ban jour euh, la génn Makkatal Mukarrama di gàddaay Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam imaam alxaakim raximahullah mu ne tawaatarat al axbaaru anna xurujahu kaana yawmul ithnayni wa duxuulahu almadina kaana yawmul ithnayni imaam alxaakim an-Naysaabuuri raximahullah dane tawaatarat al axbaar xabaar yi ñëw mooy bari na bariwaay boo xam ne pour nga mettre mënatoo koo mettre en doute këne nii la deme woon këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam tellement ne xadiis yi ñëw xabaar yi asar yi ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jouru leen di la génn Makka ngir gàddaay mu ne loolu dafa baree baree bari bëne loolu wax ci amati ci duddum nekk ndax tawaatur mooy loo xam ne ay mbooloo moo xam ne jële ci mbooloo moo xam ne pour ñoom ñépp ñu bokk mbooloo moom bokk wax lu dul dëgg te kombinuñu loolu daanaka c'est impossible mooy mel ni tey dëkk biñ naan Mexique man ñi ma suma faa dem bari na ñi ëpp ci àddina bi ma suñu faa dem mais tey pour nga taxaw ne Mexique amul lan lañ xamee ne Mexique am na mooy tawaatarat bihil axbaar ndax nii ñi rapporté kër ne ñii dem nañ Mexique ñii dem na si dem naa Mexique man gis naa suñ góor suñ góor a aj dem na Mexique <laughs> voilà moom gis naa ko mu dem Mexique ma dajeek moom kañ nga ñëw sëñ bi xanaa ci kaw nga jóge mu ne mu wax ma bés bi mu fa jóge léegi kon da ngay gis ne man am naa ko ma ko wax te tamit mooy ne mais ni nga dégg ñu naan Mexique lii yoo fa xew am kii de mooy ambassadeur u Mexique dafa baree bare baree baree bare ba ñoo ñépp dëppoo ci ne Mexique existe na existe wu loolu man da mooy tawaatur lu mel noonu te ay jamonoy jamono ndax mënuñoo dëppoo nag ñépp ne loolu kon ndege Mexique amuloon dañ ko doon wax noonu rek déedéet moo tax mu ne xabaar yi noonu lañ ci mel këne génnu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima kaana yawmul ithnayni bisu altine la woon wa duxuulahul madina dugg gi nga xam ne moom la dugg madina jour bi nga xam ne ci la gàddaay yi ñëw bés boobu mu dugg ci yawman euh, euh, yawmul ithnaini bésu lundi la woon bokk na ci yooyu mooy li imaam abdullah ibn abbas daal di solo li bi mu jëlee ci yonent bi moom li mu wax boo xaris bi mu wax te mu ngi ci musnad imaam ahmad gisoon nañ ko fi waaye xadis boobu dafa daif bi mu ne eh, wulida nabiyukum yawmal ithnayn wa nubbi'a yawmal ithnayn wa haajara yawmal ithnayn wa daxala al madina yawmal ithnayn bi mu naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko yónni bésu altine mooy gi même bu dee xadis bi daif la loolu waxoon nañ ko wulida boobu wulida bi moom wóor na ndax ñëw na ci xadis bu nekk imaam muslim ñu laaj ko lan moo tax ngay woor bis altine nii mu ne ndax bés la boo xam ne ci laa juddu loolu moo leer na mais càll la xadiis boobu nekk ci imaam Ahmad laa lan dafa da'if mu ne wa nubbi a ñu daal di koy def yonent yónni ko yawmu isnayni bisu altine mu ne waaye mu génn Makka gàddaay Haajara yow bi muy gàddaay bésu altine la gàddaay bi muy dugg Madina ala altine la moom ak yeneen imaam alxaakim ne kon loolu xabaar yi ci dafa baree bari que ne altine la génn Makka waaye bésu altine la dugg biir madinatul munawwara ala saakini afdal salaatu wassalaam imaam alxaafis ibn Hajar bi muy indi wax yi mu ne illaa anna Muhammad ibn Muusa al di Muhammad ibn Muusa al moom la al mooy seen tur bi baa waxuma kii mooy ki génn algorithme bi kii de mais euh, alxawaarisme yi ci la ci moom la araab yi naan algorithme mooy ci tur boobu la jóge dafa am benn boroom xam-xam bu mag ci boroom xam-xamu bu xamoon algèbre al al kii affaire yooyu algorithme moom alxawaarisme yi la tuddoon moom la jële naan algorithme euh, aljabrin mu ngi jóge ci ki ci des waaye loolu taxu ñoo jóg waaye pour turki anna muhammad ibn muusa alxawaarismi di muhammad di doomi muusa alxawaarismi rahimahullah moom dane qaala innahu xaraja min makka yawm alxamis mooy imaam alxaakim dane loolu moom mutawaatir la këne bésu altine ne imaam ne suuf que muhammad ibn muusa alxawaarismi rahimahullah nee na moom bésu alxamis la génn makka qultu imaam alxaafis ne rahimahullah loolu mën nañ leen a dajale ñaari wax yooyu wutewul ak lay lay ah, imaam al ah, imaam ah, abu abu abdullah alxaafis di alxaakim wax de rahimahullah mu ne qultu yajma'u baynahuma bi anna xurujahu min makka kaana yawmal kaana yawmul xamiis wa xurujuhu wa xurujahu min al ghaari kaana laylatul ithnayn li annahu aqaama fiihi talaata layaal fa hiya laylatul jumu'a wa laylatul sabt wa laylatul ahad wa xaraja fi athnaa'i laylatil ithnayn ne ñaari wax yii muy imaam alxaakim ne daanaka mutawaatir la que ne bisu lundi la génn Màkka Muhammad ibn Muusa alxawaarizmi rahimahullah moom ne bésu alxames la imaam alxaafis ne mën nañ leen a boole ci kaw ne. Euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn bi mu génn dëkk bi ba mu ànd ak Seyna Abu Bakar génn kër Seyna Abu Bakar jaar ca porox ndoll boobale mu ne bésu alxames la woon waaye bés bi nga xam ne ci la génn ci grotte bi ndax grotte bi ci Makka la bokk ndax min asfali Makka comme li imaam euh, euh, Muhammad ibn Sa'd waxoon ne jabalu Sawr ci sudu Makka la nekk mooy grotte bi ci dëkk bi la bokk mais bu dee dëkk bi ci boppam ba mu fa génnee bésu alxames la ci la génne woon moom Seydina Abu Bakar ci guddi googu dem ci jabalu Sawru ci sudu Makka ci bëj gànnaaram bëj saalumam léegi mais ca montagne ba lan lañ waxoon Seydina sa Sayyidatu Aïsha ci xadiis bi ñu gisoon ci imaamul Buxaari rahimahullah dane fa kamanaa fiihi salaasa layaal ñu daal di fay nëbbatu làqatu fa ñetti fan imaam alxaafis ne loolu la yawmal xamis la génn mook Seydina Abu Bakar Makka dem ci grotte bi grotte ba nag ñu paase fa trois jours trois jours yañ fa def mooy alxames la kon ñu ngi ko passé ajjuma samedi ak dimanche wa xaraja mu génn nag ci grotte bi ngir dem ginnaaw ba ñetti fanee jotee fii asna i laylatul isnayn ci guddi altine la ci arab ci l'islam guddi yi jours guddi yee jiitu mooy guddi gi bi guddi gi mooy jiitu loolu moo tax ñu naan la guddi àjjuma guddi àjjuma mooy du du vendredi ci guddi nga naan guddi àjjuma no alxames ci guddi nga naan guddi àjjuma ndax guddi yi ñoom ñoo jiitu lan jour yi ba ci ay cas yoo xam ne yu pré yu yu yu yu exceptionnel euh, ci wàllu am waaju juddoog yooyu euh, léegi moo tax mu ne noonu lañ leen di boole kon dafa paase lan àjjuma samedi ak dimanche léegi mu génn ca guddi dimanche mooy dimanche bu dee jour dimanche ñun ca guddi ga lool mooy altine mooy guddik altine ca la génn voilà fa xaraja mu génn wa xaraja fi asna'i laylatil isnay lool la ñuy dajale wax ji ne kon bésu altine la génn réellement ci la génn raaru sawr waaye bésu alxames bi Muhammad ibn muusal al-Khawarizmi rahimahullah wax mooy ba mu génnee kër Seydina Abu Bakar def na ñetti fan ba altine jot mu daal di génn loolu kon mooy bés bi nga xam ne ci la génn pour gàttal mooy bésu altine léegi nag ñu dellu si ñun ci fii nga xam ne ci la xadiis bi àgg imaam Urwa kon imaam Ibn Shihab jële ci Seydina Urwa mu ne wa te bés bi mu agsi Quba ci waa bani amr ibn awf radiyallahu anhum mu ne wa daalika loolu yawmul ithnayni bésu altine woon min shahri rabi'il awwal ci bésu euh, ci weeru gàmm kon imaam alxaafid rahimahullah bi muy sharaa loolu ñu indi li mu fa wax indiwaale wax yi nga xam ne ñoo ci am wax yu bari la mu ne wa hada huwa al wa shadda man qaala yawmul jumaa yawmal jumaa mu ne lii nii këne altine ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam agsi madinatul munawwara Quba loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy sukkandikoo mooy li dëgër ci la ñuy sukkandiku wa shadda isolé wu na nag beru na man qaala képp ku ne ki nga xam ne moo ne moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bisu àjjuma la agsi kooku waxam ji dafa beru mooy wax la joo xam ne dañ koy nettali waaye dugarul eh, mu ne moom imaam alxaafil pour wax la léegi weer wi wax nañu këne rabiul awwal la waaye nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute mais kañ la ci rabiul awwal léegi dafa am ñu ne Euh, premier wax këne moom yonent mi aleyhi salaatu wassalaam li hilaali li hilaali rabi'il awwal ay awwala premier avis mooy ne yonent bi aleyhi salaatu mu ngi agsi rabi'ul awwal weer woowu waaye weer wi wax nga ban jour la ci agsi am ñu ne ci premier jour bi te imaam Muusa ibn Uqba moom moo ko soloo jële ko ci kan imaam ibn Shihab di Abu Bakr ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah moom jële na ci moom mu ne mooy wax bu njëkk bi këne ci rabiul awal mais léegi ban jour la am ñu ne ñu jële ci imaam Muusaa ibn ba jële ci Seydina Muhammad ibn Sa'd non euh, euh, imaam ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah mu ne premier jour ci rabiul awal kon mooy le 1 ci rabiul awal loolu mooy waxu njëkk imaam alxaafis mu ne wa nahwuhu inda abi lu mel nii wax ju mel nii jël nañ ko ci abu ma'shar eh, waaye abu ma'shar lan la ci teg moom dana guddi gi laylatul isnayni moom waxul ne bëccëg gis nañ ne riwaaya bi lu mu wax bi nga xam ne ci la jant bi tàng jër ba dugg mooy bu imaam ibn ishaq bi naka noonu imaam bi bu Seydina Urwa bu mursal bi nga xam ne moom la imaam al-Bukhari solo nii moom dane di jant yi tàngee jër lañ agsi sauf Abu Ma'shar moom dane moom d'accord nag imaam az-Zuhri ne premier jour Rabi'ul Awwal la agsi waaye nag guddi ak altine la agsi te mel noonu tamit ñëw na ci saxiixu imaamul imaam Muslim ibn al ci feewu saxiix bi eh, am na fa xadiis boo xam ne loolu la wax que guddi la fa agsi moo tax imaam alxaafis ne wa sabata dalika fi awaaxiri saxiixi muslim mu ne wa fi riwaayati ibrahim ibn saad an ibn isxaaq kon euh, guddi la fa agsi loolu dinañ la wax léegi nan lañuy boolee ñaari wax yooyu mooy que ni nan lañ koy boole nañ ko wax léegi boroom xam-xam yi rahmatullah leen ñu ne loolu day tekki ne yonent ci alayhi salaatu salaam bi muy dugg si ci dinatul mën a Munawwara di agsi côté guddi la woon jàpp ci fajar gi noonu léegi nag bi muy ñëw ba agsi foofu ci la fekk naaj wi daal di tàng léegi kon wax nañ la abi bu njëkk bi mooy lan premier jour. ci rabiul awwal te lool kan ko imaam az-Zuhri te imaam al-Hafiz nee la Abu Ma'shar lu mel noonu la wax ah, léegi deuxième wax boo xam ne imaam al-Hafiz mu ne wa fii mooy ci riwaaye Jarir na Hazim bi mu jële ci imaam Ibn Sa'd mu ne moom imaam ibn Isxaaq ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu agsee Madina qadimaha li laylatayni xalata min shahri rabi'il awwal mu ne moom bi mu fay agsi euh, dafa agsi deux jours mooy deuxième jour après rabi'ul awwal kon wax bu njëkk bi mooy le premier du mois gàmmu la agsi jëlu ko ci imaam az-Zuhri deuxième waxu imaam ibn mu ne moom ñaari guddi yoo xam ne weesu na ci rabion awal mooy deuxième jour deuxième jour boobu loolu mooy lan deuxième wax deuxième bii nag moom la waxu imaam Abu Ma'shar bi dugg que ne moom mooy dane guddi la guddi altine léegi troisième wax boo xam ne ba léegi ci imaam ibn Isxaaq lañ ko jële mu ne moom qadimaha li thintay ashara laylatan laylatin xalat min rabi'il awwal kuene yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy si le douze du rabi ci mois rabi'il awwal weeru gàmm wax bu njëkk bi nee na la premier bi ci tegu le deux bi nee la douze quatrième wax moom dane qadima li salaasa li salaasi asharata min rabi'i al-awwal ñiy yokk ci benn jour quatrième bi ne treizième jour ci weeru gàmmu ci la agsi imaam al-Hafiz ne wa hadha yujma'u bay yujma'u baynahu wa bayna alladhi qablahu bil hamli ala ikhtilaf fi ru'yati al-hilal mu ne bii moom bii moom moom amul wuute bu réy bi jiitu te tamit li wax nii mën nañ ko wax tamit ci wax bu njëkk bi mu ne bii ki ne imaam Ibn Ishaq dañu gis ne le treize le douze la wax ci rabion awwal am benn keneen biñ la wax nii quatrième avis bi ni kat le lan le treize mu ne loolu mën nañ leen a boole ci na moom problème ban jour lañu gis weer wi la ndax nit nit ñi ke ñenn ñi mën nañ ko gis ñoom jàpp ne weer wi kon tay le premier ñeneen ñi gisuñu ko jàpp ne kon trentième jour la le premier suba la mu ne loolu rek lañ leen di boole waaye même wax gi mën nañ ko wax ci ñi ne le premier ak ñi ne le deux ndax ñoom it dañ naan ñooñ mën nga leen boole ci la fekk kii dafa gisul weer wi ñii te ñii gisoon weer wi kon loolu mooy quatrième wax bi euh, mu am beneen wax boo xam ne ñu ngi ko jële ci xadiis boo xam ne Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda muy cinquième wax bi këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nazala ala bani amr ibn awf yawmal ithnayni li laylat li laylatayni baqiyata min rabi'il awwal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi agsi foofu ci Qubaa ci waa bani amr ibn awf Euh, deux jours mooy rabiul awal ba mu nga xamante ne deux jours a ci des mu jeex kon mu dee ne weeru mat trente la dañ naan vingt-huitième jour di rabiul awal weeru gàmm ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam agsee loolu mooy cinquième wax bi imaam alxaafis nag mu ne peut-être riwaaya bi baqiyataa bi xalataa euh, ngir mu dal di dëppoo riwaaya bu euh, biñ la wax këne muy bu ibn Hazim bi Jarir wa na Hazim mi nga xam ne ñoom ñoo ne deuxième jour mooy xam nga deux deux bi dañ na ne dañ jële ko ci Seydina Muhammad ibn Ishaq tamit dane qadimaha li laylatayni xalataa min shahri rabiul awwal mu ne amaana riwaaya bi baqiyataa bi xalataa lañ lañ juum def baqiyataa loolu imaam alxaafis supposition la wax de ne loolu mën na nekk bu ko defee mu dëppook bële nga xam ne du vingt-huit deux jours yu manqué ci weer wi waaye deux jours yoo xam ne ci weer wi mooy deuxième jour kon loolu mooy lan sixième mooy cinquième wax sixième wax boo xam ne ci imaam ibn Shihab lañ ko jële euh, am na az-Zubayr na Bakkar ci wax boo xam ne imaam ibn Shihab moo ko wax ne moom nisf rabi'ul awwal ci diggu weeru gàmmu mooy bu dee weer wi trente jours la le quinze bu dee vingt jours la mooy le bi mooy daal ci digg milieu weer wi ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsi loolu mooy sixième wax bi euh, léegi septième wax bi moom ñoom ñu ne ci rabiul awwal la ba léegi waaye ci septième jour bi la mooy septième jour après rabiul awwal ci la yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di accès madinatul munawwara imaam alxaafiz euh, mu ne wa jazama ibnu hazmin bi annahu xaraja min makkata li thalathi li thalathi layaalin baqiina min safar imaam Ibn Hazm moom dafa dogu rahimahullah que ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi génn Makka ñetti jours yu doo xam ne ñoo des ci weeru safar daal di jeex ah, mu ne loolu nag day dëppook waxu Hisham ibn kalbi ah, Hisham ibn kalbi dañu mës gis ma ne woon moom daif la non bëggoon naa ci ñëwaat bu yàgg. mais li turam ñëwaat ay Hisham ibn al-Kalbi Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi mooy matruk moom moo taif mais doom ji nii di Hisham Hisham saduq la mooy ne moom ku dëggu la moom dañuy nangu ay kiiwam voilà ndax dama am na benn kii xaw na yàgg nag Hisham ibn al-Kalbi ibn al-Kalbi ne ibn al-Kalbi ma ne taif non moom saduq la ku dëggu la baayam mooy matruk voilà imaam alxaafis ne waxu imaam Ibn Hazm bii ne trois jours la yonent mi alayhi salaatu wasalaam yu des ci safar la génn Makka mu ne loolu lay dëppoog waxu Hishaam ibn al-Kalbi këne moom yonent mi alayhi salaatu wasalaam génn na ci xaar bi laylatul ithnayni bésu lan altine awwala min yawmin min rabi'il awwal këne dafa génn premier jour ci rabiul awwal imaam alxaafis ne fa in kaana mahfuuzan fa la'alla quduumahu Quba kaana yawm al-ithnayni saamin rabi' awwal mooy gis nga waxu imaam Ibn Hazm bii moom day indi ci lan day indi ci beneen wax mu huitième wax bi wax nañ la septième wax bi lan la wax dane ñëwam dikku yonent bi alayhi salaatu wassalaam madinatul munawwara ci septième jour bi la woon ci rabi'ul awwal wax bu ci tegu mooy huitième jour te lool ñu ngi ko déduire ci waxu euh, imaam Ibn Hazm bi ak waxu Hisham Ibn al-Kalbi rahmatullahi ala al këne kon saamin rabi' al-awwal euh, léegi mu am neuvième wax bi mooy lan mooy ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi fa agsi vingt-deuxième jour mooy anna duxulahu al madina kaana lithnayni wa ishrina minhu mooy ne vingt-deuxième jour loolu mooy neuvième wax ci wax yi Allahu akbar kon léegi récapitulons loolooy wax yi nañu ci jaaraan ngir mu leer gis nga mbir yi moo tax siira benn affaire boo xam ne pour nga dogu ci mbir xam keroog rek am na ku ma koy eh, laaj benn mbokk bu ma koy laaj ci kasu rajab bi naan ma mu ñëw ne ma mais tey tey la kii tey la woon Isra wal Mi'raj ma ne ko waaw am nañu ko wax <laughs> muy ree <laughs> ma ne ko waaw am nañu ko wax ndax euh, wóorul que ne jour boobu la wóoru la te loolu gisoon nañ ko bi ñu nee ci al isra wal mi'raj waxoon nañ indi woon nañ wax yépp walillahi alhamdu wal minna ci ban ban ban jour la loolu bon xam nga waxoon nañ la comme niñ gisoon ci xilaas bu gën mujj gi léegi ñu ëpp dañ ne kazu rajab la mais loolu tekkiwul ne affaire bi wóoru naa wóorul moog lii wayem mooy ne manoo dogu ne ci douzième douze du rabiul awwal la yonent bi alayhi salaatu wasallam ak si Medina loolu manoo koo dogu de man nga ne nag man lii moo gën a dëgër fi man waaye ah manoo ne nag ñeneen ñi li ñu wax tamit demewul noonu déedéet moo tax kon nañu récapituler mooy ne kon ban weer la yonent mi alayhi salaatu wasalaam agsi madinatul munawwara loolu gis nañ ni boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim d'accord nañ ne rabiul awwal la mooy weeru gàmmu la mais ban jour ci weeru gàmmu foofu la neuf wax am bi ñu njëkk kañ jële ko ci Ibn Shihab rahimahullah mu ne mooy premier jour rabiul awwal laagsi deuxième avis ñu jële ko ci imaam ibn Isaaq mu ne mu ngi le deux le deux de rabiul la troisième avis boo xam ne ñu ngi ko jëlewaat tamit ci Muhammad ibn Isaaq da ngay gis ne moom dafa am kon ay riwaay yu bari yu bokkul version yu bari yu bokkul ci mbir mi avis yu bari mu ne moom le douze mois gàmmu la fa ñëw muy rabiul awwal ak si madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam quatrième avis moom ñu ne treizième jour ci rabiul awwal la fa agsi jàpp nga cinquième avis am ñu ne mu nga fa agsi le ñaari fan mooy bi weer wi weeru gàmmu jàllee ba ñaari fan des ci mu jeex loolu mooy sinkin sixième avis ne yonent bi alayhi salaatu wasallam mu ngi agsi madinatul munawwara ci xaaceelu weer wi ci diggu weer wi di weeru gàmmu rabiul awwal ci la agsi septième avis ne septième jour ci rabiul awwal la yonent bi alayhi salaatu wasallam agsi madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wasalaam huitième avis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi aksi e huitième jour huitième jour ci rabiul awal neuvième avis bi di dernier ne vingt-deuxième jour ci weeru rabion awal ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsi fi nga xamante ne nii mooy e, e, madinatul munawwara loolu mooy wax yi kon ñu delluwaat ci suñu xadiis bi ginnaaw bi ñu gisee loolu kon imaam Urwat ibn Zubayr radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne wa dikk bi yonent bi alayhi salaatu salaam di agsi yowmal ithnayni bisu altine la min shahri rabi'il awwal ci weeru gàmmu di rabi'il awwal bi mu agsee nag mu ne fa qaama abu bakrin linnaas seyna abu bakar daal di jóg ñëw ci nit ñi mu ne wa jalasa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saamitan yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mu toog bi ñu agsee ba ñu accueillir leen mu toog seyna abu bakar jóg di ñëw ci nit ñi di wax ak ñoom yonent bi alayhi salaatu moom mu ngi toog fa tafiqa man jaa min al ansaar mimman lam yara rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuhayyi aba bakrin hatta asaabati shams rasulallah sallallahu wa sallam mu ne nag ñi nga xamante ne nii ci waa lansaar yi lañ bokk te mooy ñëfa poon nga xam ne masuñoo gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom lan lañ doon def ñoom Seydina Abu Bakar lañ doon nuyu ndax fo ñoom xamuñ woon ñaar ñii kan la ci mais day mel ni Seydina Abu Bakar la war a doon ndax moo gën a yor ci moom mu boo xoolee wax nañ la sànq ci début ba këne ci euh, euh, hadith na Anas bi nekk ci Sahih Imaamul Bukhari rahimahullah këne Seydina Abu Bakar boo ko masoon a gis dangay foog ne moo mag ndax yonent bi alayhi salaam moom shaabun na woon ab jeune boo xool da nga naan ciy jeune la. alors Seydina Abu Bakar boo gisee da nga naan shaykhun la ab paala moo tax mu ne ñi nga xam ne nag ci lansaar yi mësuñoo gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah ñoom ñu commencé di nuyu na Abu Bakar ba ni nga xam ne nag ci la jant bi commencé tàng jër jàng bi bi mu tàngee nag euh, di lakk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy Euh, jant bi mooy rayon solaire ndax wax na la heure bi mu agsi ni mu tàngi ñu taxaw gaay di Seydina Abu Bakar jóg di ki yonent mi alayhi salaatu salaam moom noppi ñoom ñu koy nuyu ndax dañu foog ni euh, euh, kon peut muy kii loolu nag day wan ne waa Madinatul wara xamuñu woon ñi ci ëpp surtout ñu ne woon fii xamuñu woon kan mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax ci riwaayu imaam ibn Ishaq biñ la waxoon sànq euh, bu Seydina Abdurrahman ibn Uwaym ibn Sa'ida bi mu ne wa aktharuna mooy biñ agsee dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam agsi qaala fa xarajnaa ñu génn ila rasulillah mooy bimu agsee ñu dabu ko accueillir ko wa fi dhilli naxlatin fe mu ñëw toog ci benn keru tàndaram wa maahu abu bakrin radiyallahu anhu fi mithli sinni mu di ànd ak moom seyna abu bakar yor même at yi ñun boo leen gisee nag naan ñoo maase mooy ne ñoo bokk ayat waaye wax nañ la ci waaye bële këne seyna abu bakar moo gën a mag radiyallahu anhu mu ne hatta zaala shamsu ker gi desoon ci ci ci kii bi noonu ci garab googu mu toogoon bu tàndarma bi ba mu demee nag ba amatu fi ker mu ne fa qaama abu bakrin mu ne wa aktharuna bokk li ëpp ci ñun lam yakun ra'a rasulallah sallallahu alayhi qabla dhalik mooy saxaaba yooyu nettali woon abdurrahman ibn uwaym ibn sa'ida ci riwaa imam ibn sa'd mu ne li ëpp ëpp ci ñun wa aktharuna li ëpp ci ñun lam yakun ra'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci ñun masuñoo gis yonent bi alayhi salatu wasalaam ah. ñun masuñu koo gis mu ne wa rakibahu wa maa ya'rifunahu min abi nit ñi mooy ñuy buusante di buuxante xam nga rek imaginer da ngay seen bi am ah. mooy ne gis nga kilifa bu ñëwee ci dëkk mais imaginez benn xalifa doon ñëw ci benn dëkk ni ñu ne mooy mais nit ñi gis nga ni ñuy baree di ko xaar ak bu agsi nit ñi nit ñuy buuxantee di raj loo mu ne ñii noonu lañ doon def te kat maal ñu ci ëpp nag ci ñun xamuñu ko woon sax ndax masuñu koo gis moo tax ne war a kibahu naas mooy ñu daal di raj-raj loo foofu ci moom wamaa yaarifuunahu min Abi Bakr waaye xamuñ ñaar ñii nag kan la ci xamuñ kan moo ci yonent mi aleyhi salaatu wassalaam xatta zaala ad-dillu an rasulillah sallallahu alayhi wa fa qaama abu bakrin fa adallahu bi ridaa'ihi fa arafnaahu inda dalik mu ne nag bi nga xam ne ci la ker gi demee complètement nag ñun xamuñu ko ñu ngi raj raj loo di ku nekk di jéem a jege si di ko gine jege waaye xamuñu bi jant bi nag ñëwee ba ker desatul ndax tàngoor Seydina Abu Bakrin daal di jóg radiyallahu anhu ti ko keral mooy jël rida am na ci euh, kii bi mu ne mu jël euh, kaalaam da tàllal ko tiimale ko yonent bi alayhi salaatu ngir rayon solaire bi bañ koo laal mu ne nag fa arafnaahu boobu nag lañ xam ne nag ah ki nii Euh, euh, euh, ki ñuy keral nag kooku mooy sang bi kooku mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na foofu ci noonu lañ xame que ni kii toog kon ke kii mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ ne yéere te tamit dañu soloon yéere yu rafet yoo xam ne dañ leen ko joxoon mais xàmmee wuñ ci woon kenn kon loolu day wane ni ñoom gisuñu woon xamuñu woon ñi ci ëpp xamuñu woon ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon imaam ibn euh, Urwa mu kon fa arafa nnaasu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inda dhalik Abu Bakar daldi kerale ci kaalaam goog ci la nit ñi xamee këne nag a ah, kon kii mooy yonent bi alayhi wassalaam waaw fa labitha rasulullahi sallallahu alayhi wa léegi mu des waa léegi accueil bi gis nañ niñ ko accueillir euh, waaw nan lañ accueillir yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay wax ñoom bi ñëwee nii wax nañ ne dañu gaaw tëb dem jël ci seen lan seen gànnaay yi bi ñu jëlee seen gànnaay yi daldi daw daldi accueillir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la ci banu euh, euh, di banu Amr ibn Awf waaye ñoom nan lañ accueillir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom lañu Seydina Anas radiyallahu taala anhu wa ardaahu di nettali nee na ñoom bi nga xamante ne nii ci la euh, waa waa Madina Seydina Anas dane dama doon dox ci mbedd yi ànd ay euh, ñoo xamante ne ni xadis mu ngi ci réew mu ngi ci saxi imaamul Buxaari rahimahullah mu ne dama doon dox ci mbedd yi man ak ñoo xamante ne nii euh, samay moroom ndax Seydina Anas radiyallahu moom dafa newoon ci tuut tànk yi bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ñëw foofu moom dix la amoon nee na bi ñuy dox ci mbedd yi noonu ñu dégg nit ñi naan euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal dinay ñëw bi mu agsee te nettali nañu avant loolu mu ne fa nazala rasulullah jaanibal xarra bi yonent bi alei salatu wasalaam ñëwee mu daal di dal ci côté fi ñu la waxoon sànq foofu nga xam ne su euh, xeer ya ne dañoo ñuul euh, moom nee na dañoo dégg ñu naan jaa a rasulullah jaa a rasulullah jaa a muhammad jaa muhammad aleyhi salatu wasalaam nee na euh, man ma daal di ñu xool gisuñu dara comme que ay gone lañ ñoom gisuñ dara kon ñu gis ne lan lañ doon wax jaa a Muhammad jaa a Muhammad yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na léegi euh, waa yow talaal badru alayna nag lu tax waxoo ko ñu ne la ah loolu noonu dafa am euh, wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi kon gis nañ ne lan la ñuy doon wax bi mu agsee Seydina Anas nee na dañ doon wax jaa a Muhammad jaa a Muhammad jaa a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na bi nga xamante ne nii ci lañu daw di xool gisuñu dara kon nee na jigéen ñi am ñu nekk ci kaw tiim ci kaw kër yi nga xam ne ñu naan jaa a Muhammad jaa a Muhammad jaa a rasulullah loolu lañ doon wax kanta talaa al badru alayna min saniyati al wadaa'i ah, wajaba shukru alayna maa daa lillahi maa daa lillahi daa loolu ah, dañuy gis ne dafa am wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ndax wax nañ la sànk ne euh, moom même imaam alxaakim daal na koy solo wax nañ la ne xadiis mu ngi ci saxiixay ni moo tax imaam alxaakim bi mu ko solo ci almustadrak mooy liñ la wax sànk bu sëy seyna anas bi que jigéen ñi mu ne wax wasaaxa nisaa wal xuddaamu wal xilmaan naan jaa a muhammad jaa rasulullah allahu akbar jaa muhammad loolu lañ doon wax loolu mooy tegsi bi wasaaxa nisaa u jigéen ñi di yuuxu di wax ci kaw wal ak liggéeykat yi ñi nga xam dañuy liggéeyal nit ñi booy yi wal xilmaan ak gone yi naan jaa muhammad muhammad ñëw na alayhi salaatu wassalaam agsi na jaa rasulullah ndaw yàlla li agsi na allahu akbar ñoom buñ masoona saxaaba yi loolu lañ doon wax ñoom bu leen dara masoona yi allahu akbar lañ doon wax ndax ma lu lu mel nii allahu akbar masuñu koo gis moo tax Seydina Anas ne bés bii mooy bés bi nga xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu agsi Medina Medina dafa leer kon lii lañ doon wax jaa muhammad jaa rasulullah allahu akbar jaa muhammad imaam alxaakim bi mu ko soloowee dane hada xadiisun saxiixun ala sharti sheykhayni walam yuxrijaa dane xadiis bii nii xadiis la bu wér la boo xam ne ci sharti ñaari imaam yi saxiix imaam al imaam muslim la waaye ñoom ñaar solowuñu imaam al bi mu ñëwee ci ginnaawam doon moom mi liggéey ci téere bi moom mu junju ne bi non pas génn mais mu ngi ci sa xadis bi mu ngi ci saxiixayni boo demee ci sax imaam muslim ak sax imaamul buxaari da nga fay fekk xadis bi comme niñ la ko waxee woon sànq Seydina Anas di wax lool ne loolu lañ doon wax jaa Muhammad jaa rasulullah allahu akbar jaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam léegi nga ne waa léegi talaal badru alayna min saniyaatil loolu nag loolu dafa am wute ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim eh, dafa am ñu ne ndax riwaaye yi ci ñëw mooy eh, wéruñu riwaaye yooyu wéruñu comme ni nga xam ne noonu la ko imaam alxaafiz ibn xajar waxe imaam alxaafiz moom ci boppam dane eh, ci alfath dane imaam alxaafis dane ñun nag fekk da dafa nettali waxu imaam ibn al imaam ibn al moom dafa bokk ci ñu nga xam ne dañ ne noonu lii moom xewul jamono ji mooy ni xewul du jamono jii nii bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di dugg si euh, madinatul munawwara ci la yonent bi alayhi salaatu si la xale yi boo ci lañ doon way tala al badru alayna ndax moom fi mu ko teg euh, imaam alxaafis nag rahimahullah moom bi muy indi waxu euh, nu mu tudd euh, bu imaam ibn al qayyim ci juum mooy moom contraire la ne loolu la imaam ibn al qayyim wax mooy dafa juum lool juumte la buy dal nit ku ne voilà bunt boobu mooy kitaabu baabu imaam al buxaari ci kitaabul maghazi baabu kitaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ila kisra wa qaysar mooy bunt bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam doon bind lettre yooyu mu doon yónni kisra ak qaysar di kesrowes ak César ngir woo leen ci diine ci bunt wa li tax ku mel ni imaam ibn al qayyim ne affaire bi xewul woon jamono ji tala al badru du jamono jii de lan moo tax ndax euh, ci buntu boobu imaam al buxaari rahimahullah dafa indi ñaari xadiis ci ginnaaw ca muy 44 xadiis numéro 44 26 ak 44 27 Seydina euh, euh, al-Bukhari rahimahullah dane haddathana Ali ibn Abdillah mooy kan Ali ibn al-Madini Allahu moom la imaamul Bukhari rahimahullah ne masumaa gis sama ñaari bët yi masula gis ku mel ni Ali ibn al sëriñam boobu biñ ko ko waxee mu ne leen bàyyi leen bi ñu nee ko yow imaamal Bukhari nee na masula gis ku mel ni yow mu ne leen bàyyi leen wax jooju mooy bu leen ci jàpp dara man mii maa masula gis masumaa gis ku mel ni moom moom non non ne ne ne bàyyi leen wax jooju moom Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari yi masula gis ku mel ni moom mooy ne moo fi man wala loolu non ki ñaan amul woon boroom xam-xam al ilmu rahimun bayna ahli xam-xam dafa war a nekk loo xam ne day lier comme cordon ombilical bi nga xam ne moo lier entre ñi nga xam ne ñoo ko bokk ab ñu ne ko yow sa sa taalibe bi imaam al Buxaari rahimahullah nee na masula gis <laughs> mais te xam nga wax jooj ni muy imaam al Buxaari taalibe imaam Ahmad la ay ñoom euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba ya mais ngandu yooyu yëpp Ishaq ibn Rahawayh ñoon ñépp Yahya ibn Ma'in mais ñoo ñépp mu ne man masumaa gis sama ñaari bët masumaa gis ku mel ni Ali ibn madini ñu wax ko ko mu ne bàyyi leen wax jot moom Muhammad ibn Ismaïl gis ku mel ni moom moom boppam masula gis ku mel ni moom mooy ne moo feral léegi moom dafa jële ci moom mooy moom la ne xaddatanaa nettali nañu Ali Abdillah mooy ibn al-Madini rahimahullah mu ne haddathana nettali nañu Sufyaan man Sufyaan ibn ah, mooy ath-Thawri no no Sufyaan ibn Uyayna qaala mu ne sami'tu dégg naa man Sufyaan ibn Uyayna az-Zuhri dégg naa Muhammad ibn Shihaab an as-Saa'ib ibn Yaziid as-Saa'ib ibn Yaziid insha allah dinañ def ci dinañ def tarjuma insha allah bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne ay tuut tànk lañu woon jama jamonoy al fathu Makka moom mu ne euh, bokkoon ci waa ansaar mu ne yaquulu moom mu ne dama imaam ibn Shihab ne Shihab ne maa dégg as-Sa'ib ibn Yazid saxaaba la woon radiyallahu anhu ma dégg ko mu ne euh, adkuru anni xarajtu ma'a al-ghilmaani ila thaniyati al-wadaa'i natalaqqa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa qaala Sufyaan marra ma'a as-sibyaan waaw eh? as-Sa'ib ibn Yazid dane maa ngi fàttaleku c'est que c'est lii garaaw moo imaam al-Bukhari moo garaaw ci boppam non moo tax boroom xam-xam yi an naan fiqhu faquhal Bukhari wala fiqhul Bukhari mu ngi ci tarajima mooy ci tarjumaa mi buntam yi ni mu koy tëdde baabu kitaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam ila kisra wa qaysar laa ilaha foofu ngay xamee fiqam dégg diineem fiqam gu rëy moom imaam al Buxaari ni mu tëggee ci saxee bi yëpp nag ah, imaam al Xaafis ci ñëw après bu ñu waxee xadiis ba pare li tax mbir mi cloche que ne mbir mi eh, eh, ñu mel ni ñoom imaam Ibn al Qayyim eh, kii ba tudd ci naaj yu ne affaire bi wax leen man leneen waaye talaal badru alaynaa moom duubi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jógee Makka di dugg ci Madina loolu la amoon liñ doon wax daal wax nañ la ko léegi jaa Muhammad jaa Rasulullah allahu akbar jaa Muhammad yonent bi alayhi salaatu wasalaam Muhammad dikk nañ ndaw yàlla yéen allahu akbar wa yàlla mag jaa Muhammad Muhammad ñëw ne loolu la xale yi doon wax ak jigéen ñi loolu la ñépp doon wax. léegi euh, as-Sa'ib ibn Yazid moom mu ne man maa ngi fàttaleku ko ne man génn naa ànd ak euh, xale yi alxilmaan ila saniyatil wadaa ñu dem ci bërëb bu ñu naan saniyatil wadaa moo ngay dégg ci talaa al badru alayna min saniyatil wadaa ci bërëb boobu noonu la ne ñun fala man maa ngi fàttaleku man ma nekk gone ànd ak sama moroomu gone yi ñu dem foofu natalaqaa rasulallah di daldi eh, dajeek yonent bi aleyhi wassalaam di ko accueillir bu ma soonu jóge ci voyage am yi ci xeexam yi la lu bëgg wax xareem yi mu ne imaam Sufyaan ibn Uyayna wax benn yoon ne ma as-sibyaani au lieu de ma al-ghilmaan mu gone yi xadiis bi ñu teguwaat imaam ibn eh, al-Buxaari ne xaddatanaa Abdullah ibn Muhammad qaala xaddatanaa Sufyaan an az-Zuhri an as-Saa'ib adkuru anni qaala adkuru anni xarajtu ma'a sibyaani natalaqa annabiyya ila thaniyatil wadaa'i maqdamat maqdamahu min ghazwati Tabuuk mu ne moom as-Saa'ib ibn Yaziid man maa ngi fàttaleku génn ànd ak gone yi ñuy daje ñuy ñuy ñuy accueillir Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci bërëb boobu di thaniyatul wadaa'i maqdamahu min ghazwati Tabuk te bañ koy accueillir foofu ci bërëb boo Tabuk lu jógewoon te Tabuk xam nga mooy xeex boo amoon ci huitième année bi comme niñ koy gisee insha allah baleen romain yi Hiraql Héraclius di tëkku ñoo yoon satellite yi foofu di leen tëkku naan mais jour bu nekk Médina nekk sous la menace des romains de Rome ak ay satellites yeneen mi alayhi salaatu wasalaam boolewu ciy wax dafa takk xare fekk leen ñoom seen dëkk wan nañ mbir yi gis nga boo toog di xool gars yi dañuy dal sa kaw ñun la ñuy hee nañ yor seen arme yu leen neex nañ leen fekki bañ xam ne ñun xofuñu leen laa wax ñun yàlla la ñu ragal kenn faalewu leen euh, romains yi nag biñ yégee ne hee gars yi ñëw nañ ñu ne nii gars yi dëgër nañu fii na Rome Rome ak ni mu tollu ku leen mësa dégg tiit di lox di xool nooy daw dem ñoom ñu ñuy fekk si romain yi mujj ñëw yonent bi alayhi salaatu wasallam muy dëpp waa ndax saa doon dëpp ci xeex yu mel noonu da doon yónni koo xam ne day jiitu ngir joxe bonne nouvelle waa Madina ne leen mucc nañu ñu ngi ñëw yàlla defal nañu ngañaay moom mu ne As-Sa'ib ibn Yazid bi nga xamante ne ni ñun maa ngi fàttale ko ma ànd ak gone yi ñu génn di di accueillir yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme bu masoon a jógee ci xareem mi ci saniyatul wadaa fekk maqdamahu min Tabuk mu ngi jóg woon ghazwatu Tabuk boo amoon ci huitième année bi te Tabuk fan la nekk mais Tabuk sa Syrie la bokk ca frontière u fa la ne mooy au nord de Médine alors que Makka euh, Makka fan la féete ci sudu Médine la féete mooy madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam makka mu nga ca sud ba boo fay jóge mooy makka boo fa nee medina nord la la féete mu ngi mel ni boo doon euh, makka mooy Casamance medina di Saint-Louis léegi déglul Tabuk Tabuk moom nekk gànnaar mooy Mauritanie est comprendre makka di Casamance medina di Saint-Louis ndar Tabuk bi fan di gànnaar walla Maroc léegi bërëb bi tudd saniyatul wadaa saniyatul wadaa booy dugg moom moom nooru Saint-Louis la nekk côté ba nga xam ne foofu moo jege Mauritanie côté boobu la nekk mooy booy dem Mauritanie fa ngay génne dëkk bi foofu moo tudd saniyatul wadaa alors que yonent bi alayhi salaam bi mu jógee Makka fan la dugg mais ci sud bi la jóge kon boo dugg ci sudu Médine lay dugge alors que saniyatul wadaa moom mu nga ca opposé fi muy duggee bu jógee Makka mooy kuy génn di dem Sham fa ngay jaar ñu ne mais nga saay dum Yazid dane foofu noonu lañu dajeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam mag gone yi fekk moom gone la woon ñuy foofu ñuy fekk mu ngi jóge ghazwatu Tabuk loolu nag moo tax imaam al ibn al imaam al xaafiz ibn xajar bi muy wax loolu wax naa leen dafa juum moom contraire lu imaam ibn al wax moom la toxal ci al fath ndax moom dane fa ankara daawudi hada wa tabi'ahu ibn al wa qaala thaniyatul wadaa min jihati makka la min jihati tabuk lii c'est l'opposé wu li imaam ibn al qayyim wax dinañ la wax imaam ibn al qayyim li mu wax ci azad di zaadul euh, euh, euh, zaadul masir zaadul zaadul maad zaadul masir imaam ibn al jawzi moo ko bind te lool ci tafsir la kii zaadul maad fi hadyi xayril ibaadi alayhi afdalu salaatu wassalaam muy da ngay dégg ñu naan qaala Ibnul Qayyim fi Zaad mooy Zaadul Ma'ad euh, imaam al-Hafiz moom dane euh, wax jii ne kënee saniyatul wadaa ñoom ñu ngi ko doon xaar fa nga xam ne fa la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon dajeek euh, mooy ba mu jógee Tabuk foo fële mu ne loolu ankarahu Daawudi këne foofu la féete ak ad-Daawudi rahimahullah ci boroom xam-xam yi la bokk moom dafa weddi loolu moom dane non non non non saniyatul wadaa côté Makka la ca suufu Makka la féete waaye féetewul fan féetewul euh, ci li nga xamante ne nii mooy euh, ni nga xamante ni mooy euh, Tabuk mooy ci kaw ci noor bi mais loolu laa la ne Euh, loolu noonu yone euh, nu mu tudd euh, imaam Ibn al-Qayyim moom contraire loolu noonu la wax ndax léegi nañ wax ci waxu imaam Ibn al-Qayyim bi bu ko defee mu leer imaam Ibn al-Qayyim moom li mu wax ci lan ci Zaadul Ma'ad dane te boobu bi mu koy wax mu ngi ko indi moom imaam Ibn al-Qayyim mu ngi doon wax ci faslun fekk ci ghazwatu Tabuk lay wax fii ruju'i annabi min Tabuk ci bunt bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasallam jóge Tabuk ak li nga xam ne moom la naafiq yu bon yi doon ko waral tëraloon ko plan ngir rey ko foofu après mu indi ci xew-xew yooyu après xew-xew faslun fii amri masjidil dirar mas jàkka ju bon joo jële nga xam ne moom la naafiq ya def euh, euh, kii woon defaroon ngir piéger yonent mi alayhi salaatu foofu nag mu ne faslu mu indi ginnaaw loolu benn pàcc ne fa lamma dana mooy ghazwatu Tabuk fa lamma dana min al madina xaraja an wa xaraja nisaau walsibyaanu walwildaan yaqulna talaca albadru calayna min saniyaati alwadaaci wajaba alshukru calayna maa dacaa lillaahi daaci mu ne moom bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jóge Tabuk ba jege ci Madina mu ne xaraja annaasu li tula li talaqiihi nit ñi dañoo génn ngir dajeeg moom euh, ngir ak accueillir ko moom alayhi salaatu wassalaam mu ne nag euh, wa xarajan jigéen ñi génn ak gone yi ak euh, xale yi ñu génn naan talaa fenk na al badru weer wi di yonent mi alayhi salaatu wassalaam alay naa ci ñun bi muy fenk fan la fenk min saniyaatil wadaa jóge ci saniyatul wadaa foofu fa la jóge moom mu ngi jóge fan saniyatul wadaa foofu fa la euh, euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi jóge wajaba way war naa shukru sant alayna waaye sant war nañu ñun ñii waaye nga xam ne ci ñun la weeru pleine lune bi di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi fenk ci ñoon maa daa lillaahi da'i léegi imaam Ibnul Qayyim mu ne lii lañ doon wax mu ne wa ba'du ruwaati léegi waxam bi ma la ne moom la imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah bi mu koy indi ci Fath al-Fath dafa juum euh, indi contraire lu imaam al Ibnul Qayyim wax indi boog li mu indi moom mooy toxal la da juum léeg-léeg tamit mën na nekk surtout yi loo xam da nga koy jàpp nga teg euh, ci sax mokkal loo mokkaloon. nga jaawale waxam ak keneen loolu day xew loolu ñaata nit ngay dégg nit discours ne comme l'avait dit diw alors que diw wax jooju du diwa ko wax mais dafa juum loolu juum de la day ñëw loolu nooy wane la sax boroom xam-xam dëgg nga ndax boroom xam-xam mooy juum ku xamul lim def tuddul juum tay tay lu dañ ko war duuma lañ ko war a def euh, mu ne imaam al-Hafiz ne non imaam Ibn al mu ne waaye nag wa ba'du ruwaati yahimu fii haadaa wa yaqulu innama kaana dhalika 'inda maqdamihi ila al-madina min makka wa huwa wahmun dhaahir li anna thaniyaati al-wadaa'i innama hiya min naahiyati ash-shaam laa yaraaha al-qaadimu min makka ila al-madina wala yamurru biha illa idha tawajjaha ila ash-shaam falamma ashrafa 'ala al-madina qaala haadhihi taaba wa hada ah uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu mu ne nag imaam ibn al-qayyim ba léegi ci zaadul ma'aad euh, euh, ci euh, fi hadyi xayril ibaad alayhi salaatu wasalaam mu ne wa ba'du ruwaat ci tala'al badru bi mu ne ñenn ci nga xam ne nag ñooy ñi soloo ñoom moom dafa def def le daal di juum ci këni lii nii mu ngi xewoon bi yeneen bi alayhi salaatu wasalaam jógee Makka doon gàddaa yi ñëw dégmal ci Madina mu ne waha wa huwa wahmun zaahir loolu moom def def la njuumte gu rëy la te gu feeñ la gu feeñ gu feeñ wahmun def def la gu feeñ la ñu ne ko waa lu tax nga wax lool mu ne li anna thaniyatal wadaa innama hiya min nahiyati shab mooy li ñu la waxoon sànq bi ñu lay jox exemple Casamance nekk Makka Medina di Ndar euh, euh, Sham Tabuk di euh, gànnaar di Mauritanie mu ne ndax saniyatul wadaa moom ca moom noor ba la nekk nooru Médine booy dem Sham ca noor ba nord de la ville de Médine fa la nekk laa yaraaxal xaadimul Makka ki jóge ci sud bi mais bu ko sax séen du ko séen dina dugg ci dëkk bi te du ko gis ndax opposé um la ki jóge Makka di dugg Médine du ko gis sax wala yamurru bihaata du fa jaar du fa jaar ida tawaj illaa lu dul ida tawajjaha ila Sham lu dul mu dugg biir dëkk bi continuer di dem Sham waa bu boobaa di génnaan dëkk bi fa lay jaar mais bu dee Makka la jóge te Quba fan la féete Quba ci sudu Médine la féete moom ngay njëkk a jot Quba moom ngay njëkk a jot boo dugg Médina dëkku euh, ga kii bi nag muy jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mu nga ca kaw mooy xubaa ngay jóge ci sud bi la féete booy gën dem ci noor bi di yéeg ci foofu après masjidu rasulullah fi muy kii après comme niñ koy gis insha allah ak jataay yi ñëw ci kanam la ne moo tax moom imaam Ibn al-Qayyim loolu la wax ne kooku sax du ko gis léegi imaam al al xaafis nag rahimahullah ci alfath ginnaaw bi mu waxee li imaam ad-Daawudi ne loolu la ko imaam Ibnul Qayyim toppe wax nañ la loolu dafa def defle moom imaam al xaafis que imaam Ibnul Qayyim mooy contraire moom lim ne loolu la wax loolu la wax. léegi euh, moom dafa fexe euh, boole ne peut-être tamit lële mën a nekk mu ne ndax mbir mi euh, dàqantewul que Euh, saniyatul wadaa peut-être mu am beneen saniyatul wadaa boo xam ne ca sut ba la nekkoon mooy côté Quba boo xam ne ca côté Quba ca sud ba mooy daa am benn saniyatul wadaa mu nekk ci booy dugg si boo jógee Makka ak boo xam ne booy génn Medina boo jógee Makka di dugg Medina ci sud bi ci bëj saalum saniyatul wadaa bu fa nekk ak beneen boo xam ne moo nekk ca bëj gànnaar ca frontière u dëkk ba boo fay génn dem Sham mu ne lool amaana muy lool ndax saniya mooy martafan fil ard mooy loo xam dafa yëkkatiku ci suuf si amaana moo amoon foofu am nañu ne mooy waqila at tariqu fil jamal que ne saniya li muy tekk mooy yoon woo xam ne ci montagne bi la ne mu ne moo tax mu ne laa yamna'u kawnuha min jihati al hijaz an yakuna xuruj al musafir min jihatiha mu ne te tamit terewul que ne euh, loo xamante que ne moom saniya boobu mu nekk côté Hijaz que ne ci nga xam ne mooy tukkikat bi bu génnee di jaar ci yoon woowu moom imaam al li mu la bëgg a wax mooy ne euh, mën na nekk ñaar yu yu yu existé euh, muy saniya bu nekk ci sud bi ak beneen bu nekk foofu. li mu wax c'est possible ndax dane mën naa ne waaye amaana bu siiwee woon noonu nit ñi doon nañ ko wax te riwaay yi ci ñëw euh, ne mbir mi ci bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon dugg jóge Makka di gàddaay si Madina fala tala al badru bi amee boobu moom imaam alxaafis ci boppam dane dane waqad rawaynaa bi sanadin munqati'in fil halabiyya qawlan niswa lamma qadima annabiyu sallallahu alayhi wa sallam al madina tala'a al badru alayna min thaniyatil wadaa fa qiila mu ne moom imaam alxaafiz rahimahullah ci alfath mu ne ñun soloon nañu ci sanad boo xam ne dafa dokk loolu wax na mbir mi kon mooy mbir mi wérul mooy ne sanad boo xam ne dafa dokk di sanadin munqati' boo xam ne dafa dokk am rupture bu mag fil xalabiyaat ci ab téere la mu ne qawlu niswa euh, waxu jigéen ñi ba yonent lamma qadima an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-madina bi yonent bi alayhi salaatu wasallam jógee madina ñu naan tala'a al-badru alayna min thaniyaati al-wadaa loolu da ngay gis ne kon bu dee ci wàllu riwaaya imaam al-Hafiz rahimahullah wax nañu mbir mi nee mbir mi bi sanadin munqati' te sanad boobu euh, pour gën a ñëwaat sax ci loolu imaam alxaafis wax euh, abu Saïd da koo soloo comme ni mu newee ci sharaful Mustafa mooy imaam alxaafis moo ko wax ba pare ne munqati'an mooy bu munqati' la Euh, te sanad boobu dafa mu'dal mu'dal mooy wa mu'dalu saaqitu minhu ithnaani mooy dafa am ñaar ñoo xam ne ñu toqaloo comme ñu ne cinq personnes ñoo nekk ci chaîne bi numéro un mu ngi fi mais numéro deux numéro trois dafa tëb kenn gisu leen mooy ne un dafa jóge ci un dem dal ci quatre ne moo ko nettali te pourtant am na ñaar ñu waroon a nekk ci diggante bi ñoo xam ne. affaire bi kon loolu da gis ni kon xadis boobu wérul imaam al-Bayhaqi tamit daal dina koy euh, solo euh, ci sanad boo xam ne bu da'if la wallahu taala alam kon gis nañu lan kon kene yonent bi alayhi salatu wasalaam agsi na madinatul munawwara ala saakini afdalu bi mu agsee